baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa curiduu cala rabbika safan laqad ji'tumuunaa kamaa xalaqnaakum awwala marra bal zacamtum an lan najcala lakum mawcidaa ci laaya bii lañ yemoon muy ñeent fukk bi ak juróom-ñett fi suñu boroom tabaaraka wa taala di ñu yëgal ci saar bii këne manu ngeen a ñëw ci sa man man ngeen agsi ci manta moytu fitna yi xaw ci àddina bi ak yim fi yimoon lu dul yawmal qiyaam ngeen koy suuraale gëm ko te xam ne day ñëw la ngay def dee ci suur yawmal qiyaam bu keroogee nga war a nekk koo xam ne da ngay taxaw ci sa kanamu boroom moom la naan wan ridu bu keroogee dinañ leen gaaral ñoom ñu ngi exposé leen ala rabbika ci sa boroom yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam safaa ñu def ay kuréelu kuréel xeet bu nekk daal di ñëw dafay kuréeri kuréel laqad digg dëgg jiktumunaa yéen di dikkal nga leen malaaka yi dinañ wax loolu ci turu borom bi kamaakeem ni nga xamante ne nii xalaqnaakum lañ leen bindewoon na wala marra ci bind bu njëkk ba mooy lan xufaatan mooy ngeen xam ne da ngeen a nekk ñoo xamante ne nii xufaatan uraatan xurla comme nag ko gisa woon ca sayyidatu Aisha bam doon laaj xadiis boo bële ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon nit ñi dañuy dekk kenn du sol dara comme na nga xam ne noonu lañ juddoo woon mu naan mais góor ñee jigéen ñi nekk ci benn pëkk pàkk kese yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko yaa Aïsha mu ne ko Aïsha mbir mi radiyallahu anha mbir mu ginnaa tar keroog loolu kenn talul ay góor nekk nii ak jigéen a noonu de loolu sax kenn du ko tal de kon nag comme niñ leen binde woon awwala marra dara du den ci yéen nañ leen na ngeen juddoo woon noon ngeen di jógaate de waaye nag bal li am ba des mooy ci yéen nit ñi zaamtum lépp ci yéen ne dañu njortoon te jàppoon te loolu lañ gëmoon sax na allan naj'ala lakum maw'ida kene tay de li tax mu bett leen bés bii mooy jàppuñu woon ne moom borom bi tabaraka wa taala de dina leen defaral app boo xam ne ci la leen di fayee mu ne bu keroogee nag wa wudi'a alkitaabu fii lañu waroon a jël tey mu ne wa wudi'a ñu teg alkitaabu téere bi muy téere bi nga xamante ne nii mooy nit ku nekk sawaay sa téere bi nga xam ne moom nga fi doon indi de moom nga liggéey mooy li nga xamante ne nii mooy téere bi nga doon sa téere bi jëf bu dee way ngëm yàlla nga daal di koy yor sa caab sa ndijoor bu dee ki nga xam ne mooy ki nga xam ne yéeféer la moom mu daal di koy yor fi nga xamante ne nii mooy loxoob càmmoñ bi de léegi nag am walla mooy ba loolu benn wax la mooy ne ñu daal teg téere bi nga xamante ni moom la ñuy comparer moom la ñuy daal di xool est-ce que yéen est-ce que yéen saa yéen dëppoo yéen ak yii muy téere bi nga xam ne mooy téere xisaab bi bi ñu leen di nattee di leen ci àttee ay wax léegi nag yéen est-ce que dëppoo ngeen ak li nga xamante ni mooy téere bii nii ak lan moo ci nekk yow sa téere yi jëf ko ci nekk nag ñoon di la alaa léegi nag mooy téerey jëf yi mooy ku nekk sa téere jëf loolu lay wax fataral na bu ko defee bu boobaa mu ne di nga gis way jomb ñaa jaamuña keroog mushfiqiina mimma fii ñu ngi tiit ca la ne ca biir ndax xam nañ ne seen téere jëf yi lu baax newu ci moo tax dañuy tiit loolu moom yomb naa xam xoolal waa ji nga xam ne dafa defi woon examen rek moo xam dafa defe woon BFEM wala bac wala yu mel noonu le wala entrée en sixième waaye leer na ko ne deful dara te nag bañ na ay faaraaw ay paaraawam ak mooy mbokkam yépp bés bi ñu war a jëlee résultat yi nag ñu ne dañuy ànd ak moom te moom foogul woon ni ñii dinañ ñëw quoi dañoo bàyyi daal ci suba gi ba mu nar kii ñu ne ko waaw kay ñun ñooy ànd ñun sax solu nañ ba pare ngir dem jëli résultat yi bu dee koo xam ne ku dese as as as as as as rusukaay la lu muy rusé ak kersa keroog moom day mel ni ii moom fexee def lu nekk ne yeen jaru ko gaay ne ko déedéet bàyyi rek ñu dem mu ñëw gis nga kooku bu ñuy joxe résultat yi wala yooyu ni muy tiite ndax xam na ne defu fi dara loolu bu dee mbiri àddina yii la yow xalaatal yow mal xiyaam nag fi nga xam ne moom de toute façon boo yàqulee moo yàqu ko ba faw léegi nag gaay moo tax dañuy tiit de ñoom way jom bu ñaa jaamu ñi min ma fii la ne ca seen téeréb jëf boo bële wa yaquluuna nag ay waay woo nañu suñu toskare suñu alkande tay de maali haadal kitaab moo lan moo dal suñu téere bii nii de waaye suñu téere jëf bii moom lan moo ko dal balaa yugaadiru du bàyyi saxiiratan lu tuuti waaye suñu jëf yi lépp ci ne bawul lu ndaw bàkkaar bu ndaw wala kabiiratan du caagante ne bàkkaar bu mag illaa ahsaaha lépp la peek ndekete daal way malaaka yi daal ñii man dal la bàyyiwuñu dara yépp ndekete lañu enregistré fii de suñu borom ne wa wajadu ñu daal di trouver fekk maami loolu ñu jëfoon xaadira lañ doon jóg ci àddina fii mu daal di teew fii ci yawmal qiyaam ñu teewal ko ci seen téere bi wala yazlimu rabbuka ahada tasu borom sa borom yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam du wàññil ci ñoom kenn te tooñul kenn ku nekk li nga fi jëfoon rek moom lañ lay restituer ba mu mat li nga jëfoon way baax na comme la mu waxoon fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara comme mbir maa ngoog ku jëf jëf ju baax daal lu toll ni lu mu tuuti tuuti ci lu baax di nga ko gis waaye ku def safaan ba ci lu yées waay waay na la leer ñoom tuuti tuuti di nga ko gis moo tax gaay wax yi suñu boroom nag pare noonu wa id ne fàttale ko it mooy nit bu bëggee génn ci fitna yii rëcc fii ci àddina bi mooy manu la dund ci àddina bi lu dul muy fàttale ko démbam xam moom fan la jógee naka la ko boroom bi tabaraka wa taala daal bi ëndee ci kaw suuf ak lan moo tax mu ñëw fi kantaa nekk fi lool ay philosophe yeeg yooyu yooyu waxi caaxaan la màgg kese day laaj yooyu bu dee am xelam ñor la léegi mu commencé laaj ay waajuram waa borom bi nag ay yàlla ay affaire yàlla ak ay bu ñu faatoo dégg ñu faatu surtout mu dégg ñu dee tem mu ne waa ji dee fan lañ jëm ak yu mel noonu loolu laaj la yoo xam ne fépp la am léegi gars yi nag jàpp ne fii mu ne laaj yu màgg la yoo xamante ne nii philosophie daal ñoo ko fi indi te ñoo koy kii ma ne laaj bi moom yépp a koy laaj kanta tontu ya nag walla tontu ya man naa wuute selon ku nekk rek ak fasam xel ñor rek la nga xam ne noonu la kon mbir mi loolu la kantaa ñu naan question philosophique la gaa yi amee ci déggin boo xam ne mooy yu kawe yooyu nga xam ne foog nga jaar ci université yu mag ya du loolu fen gone gu xaw a ñor tuuti rek laaj yooyu yépp ñu fiy traîner ci seen téere yeeg yooyu dañ koy laaj dee léegi nag tontu ba nag beneen affaire la kon nag suñu borom nag ne kon nag fàttaleku leen bu ngeen bëggee rëccu fii si li nga xamante ne mooy fitna yi am ci kaw suuf bi te tamit nekk ñi nga xamante ne nii samay parandoo ngeen di doon fàttaleku leen lii wa id fàttaleku leen xul naa la wax lil malaikati ñeel malaaka yi alayhim salaatu wassalaam usjudu li aadam sujootal leen seydina aadam alayhi salaatu wassalaam lii nag leeroon nañ ci suuratu saafaat ba nga xam ne ca la ne Iblis yow lan moo tax nga sujootoo ndax la ngaa bokk ci aaliuna yi mooy ne am anta min al aaliin gisoon nañ ne am na ci boroom yi xami rahmatullah alayhim ñu ne loolu day wane ne malaaka yi ñu waxoon ñu sujoot du malaaka yëpp parce que aaluuna yi ñoom ñoom bokkuñu ci ñoom ñoom beneen affaire lañu ñoom borom bi ñi mu doon wax ne sujoot lay bokkuñu ci loolu moo tax suñu boroom ne Iblis mais yow Iblis lan moo tax yow daal di woow <laughs> sujoot wa wa wala boog da ngay réeréeru wala nag yow da ngaa bokk ci ña nga xam ne ñooy ñu haut placé ñu kawe ñoo ñelee kon nag moom lay nettaliwaat fii mu ne kon fàttalikul ma waxee malaaka yi alayhi salaatu ñaal seydina aadam yi alayhi salaatu wasalaam fa sajadu sa saa si ñu def loolu borom bi digal leen daal di rot daal di sujoodee illaa ndere ba mu des a waaja ñu naan iblis kaana minal jinni moom nag ci jinne yi la bokkoon Iblis xam nga boroom xam-xam bi dañ cee wute am na ñoo xam ne dañ ne Iblis malaaka la woon boo xamante ne nii ci malaaka yi la woon léegi bi daal di koy raje daal di ko fay ba mu bañee am ñu ne mukk jinne que ñi ñu ne jin ah, ah, mooy comme boobu waxoon rek wala qad alimatil jinnatu te jinne xam nañu te loolu ne mooy malaaka yi lay wax loolu noonu te suuratu Saffaat waxoon nañ loolu le boo tax ñooñu ne Iblis mi malaaka la woon waaye nag dafa weddi boroom bi tabaaraka wa taala ne waa jumhur ne eh, mukk mukk ko iblis fan la nekk malaaka jinne yii jinne yi ñu xam ñoom la mooy gaa yooyu moom ci la bokkoon moo na borom bi ne kaana moom iblis dafa bokkoon minal jinni ci jinne yi de fa fasaqaan amri rabbi mu kàccoore ci mbiru borom tabaaraka wa laa dal di koy weddi ba nga xamante ne nii ci la ko digal ne ko defal mu ne dara laa deful waay yow waay yow man fan génn li nga xam ne mooy topp borom bam daal ci bañ gi mu bañ ne dara laa dul sujjóot de afatattaxidunahu suñu borom nag ne waaye nit ñi kon xam ngeen seen démb lii wa tax xam sa démb baax fan nga jaar ak kan mooy sab noon ak kurub sab noon kantaa ñu naan ay sa démb yow yéen séeréer yéen joolaa yooyu ngir rek mu nekk affaire u noonoo loolu moom du dara déedéet affaire bi mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne moo leen boole mooy lan maam Adam alayhi salaam mooy suñu mooy suñu maam ñun ñépp alayhi salaatu wasalaam te Iblis mooy suñu noon ak képp koo xamante ne nii ci ay projets nga nekk ba pare di ko ci jàppale moo xam nit nga wala jinne nga waaye budul loolu moom ay kee dee lañ tudd séeréer lañu man man joolaa laa wala man alpulaar laa loolu moom du dara moom kon nag suñu boroom ne alhamdulillah afatattaxidunahu ndax da ngeen koy jàppe moom moomu bañoon ne du sujootal ka ma ko santoon muy seen maam ne ko sujootal ko mu bañ ndax da ngeen koy jàppe yéen yéen sëtam yi ginnaaw moom seydina adam alayhi salaam ndax da ngeen di jàppe iblis moom ma mëne wa dhurriyatahu ak njabootam ji nga xamante ne nii ñooy jinne yu bon yeeg shaytaane yu bon yi awliya na ngeen leen di jàppe def leen ay parando min duni wëllif moomoon borom bi tabaraka wa taala jàppe leen ñoo xam ne awliya ñoom ñoo leen ñu ngeen di jaamu min duuni wëllif ma man borom bi tabaaraka wa taala wahum te ñoom ñooñu kat ñoom Iblis ak mbokkam lakum ñeel na leen aduwun seeni noon yu tar lañu bi saaka ñaawaay li zaalimiina ñeel bokkaalekat yeeg tooñkatu seen bopp yi bare na li nga xam ne moom lañu weccee xéewal gi leen borom bi defal ba pare ñoom ñu daal di koy weccee lan topp ba nga xam ne moom ba ko boroom bi digalee da ne defuma ñoom ñu gënde jënde li nga xam ne xéewalu borom bi jaamu borom bi tabaaraka wa taala ñu daal lu koy jënd lan ki nga xamante ne mooy Iblis ak mbokkam ak ay waxam kon nag loolu ñaaw na de ne ma ashatuhum man de seedew ma leen seedew loo man borom bi tabaaraka wa taala xalqa samaawaati ñoom jinne yeeg nit ñépp xalqa samaawaati bindum asamaan yi wal ardi ak suuf si kenn na ko fekkewul borom bee ko def wala xalqa anfusihim du caagante ni sax seedew ma leen leen seedew ma leen leen seen bind bi ma leen di bind ñoom ñoom nit ñeeg jinne yi de wa kuntu tamasuma nekk nag man gaayu seytaane yi taman borom bi ne ko muttaxidi di jàpp al muttaxidal mudillina di jàppe ñi nga xam ne ñooy ñu sànku ñi ahadu daa def leen ñi nga xam ne ñoom laay sukkandikoo wala ñu may jàppale ci sabab benn projet borom bi daa soxla loo sax soxlawul di sukkandikoo ci mbindeef rawatina ñi nga xam ne ñooy ñu sànku ñi yow ma fàttalagul bés bi nga xam ne yaquulu la borom bi wax naa du ne gaay ay wa woo leen shuraka alladhina zaamtum ña nga xam ne ñoom ngeen ma doon ngaa yéey moom ngeen ma doon bokkaaleel ca kaw suuf fa daawhum gaay nag woo leen nag ngir ñu ràmmu leen ndax mbir mi tar na de falam yastajibu lahum gaay duñ leen tontu de wa ja'alna bayna baynahum mawbiqa suñu borom tabaaraka wa taala nee na bu keroogee nag ma def seen diggante ñoom ak gaa yooyu benn xur wu rëy woo xamante ne nii bu dal ca jahannama ca la ñuy alkoo mooy nekk seen diggante wara al mujrimuuna bu keroogee nag way jom bu ñaa jaamu ñu gis am naara safara jàkk ñu xam ne duñ ci mujj de fa zannu mu leer leen duñu njortu de annahum kana ñoom waaqi'uha ca biir lañ jëm walam yajidu anha masrifa te trouvé wuñ kenn koo xam ne moo leen di dëddale ci safara si daal di leen tax ba duñu dugg